A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillaahi alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka sharafaha allah wa xarasaha ah, ñu ngi woon ci jotaay bi weesu ci tarjama seydina abi sufiyaana Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu agsi woon nañu ci tarjamaam fi nga xam ne ci fatxu Makka bi nga xam ne ci la dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi banu bakri ne woon allié quraysh dal ci waa xuzaa ne woon allié aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne anna qurayshan ba'athat aba sufyaana sayyida quraysh dafa yónni woon Abu Sufyaan ne woon sangu waa Quraysh ngir mu dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ila madinati almunawwara madinati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam waaye la mu bëggoon moom Abu Sufyaan amu ko ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam faalewu ko ba muy wax ak moom kadhalika as-Siddiq kadhalika al-Faaruq wa kadhalika abu sibtayni sayyidina ali ibn abi taalib wa kadhalika sayyidina uthman wa ghayruhum min as-sahaba alladhina jaa ilayhim abu sufyana gisoon nañ ne finalement bi mu ñibbee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi jóge makka jóge medina ngir ubbi ci makka ngir ubbi ci Makka mu ñëw ba Marru Dhahraan bi mu àggee fi nga xam ne moom lañ naan Marru Dhahraan moom alayhi salaatu wassalaam Seydina al-Abbaas radiyallahu anhu dane waa sabaaxa Quraysh ooy woonaa toskare yu subaayi Quraysh bés bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam duggee seen biir ci force laata ñuy digg ci moom daldi ñaan mu jàmmal leen innahu la halaaku qurayshin ila axiri dahr waat naa ne mooy alkandek quraysh ba ni àddina bi du tukkee mu daldi di génn ne amaana ma gis koo xam ne def lenn ci taxankat yi ñëw ci araak yi fii ci Marru Zahraan nekk ci biti mag wala ma gis koo xam ne ab sàmmkat la boroom soow wala rek ma daldi gis koo xam ne aajoo ko fi indi bu ko defee ma wax ko mu dem yëgal kilifaay Quraysh yi ngir ñu gaaw ñëw ci alayhi salaatu wassalaam livre seen bopp te ñaan mu daldi leen al amaan mu may leen li nga xam ne mooy jàmmal leen sécuriser leen gisoon nañ ne Seydina al Abbaas bi muy dem keroog mu ne wa fa jalastu ala baghlati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al baydaa'i fa xarajtu alayha hatta ji'tu al araak nee na bi may dem man Abu Sufyaan maa ngi yoroon baxla di berkelle bu aleyhi salaatu wassalaam boo xam ne bu weex la woon boo xam ne bu weex la woon mu ne moom la génne woon mu ne bi mu àggee foofu rekk nee na fa ida ma dégg aba sufiana ma dégg baatu abu sufian saxr ibn harb ak kan budayl ibn warqa radiyallahu taala an gisoon nañ na abu sufian mook seydna hakim ibn hizam ak Seydina bu ibn Warqa ñoo àndoon génn ndax dañoo amuloon benn information ci julli ñi guddi googale ngir ñu xool ci biti Makka ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jum jub ci waa Makka ci seen kaw Seydina al Abbaas kon nee na man daal naka laa génn rek iz sami'tu kalaama Abi Sufyaana wa Budayl ibn Uways kalaama abi sami'tu kalaama abi Sufyaan wa Budayl ibn Harb wa Budayl wa humaa yataraaja'aan nee na naka laa génn rekk dégg baatu Abu Sufyaan naka noonu ak Budayl ibn Warqa te ñoom ñaar ku nekk kii wa ngi naan nii la naan ko di nii ana lan lañ doon wax mu ne wa Abu Sufyaan yaquul mu ne ta Abu Sufyaan dég lii laa dégg man al-Abbaas ibn Abdil Muttalib muy wax radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu naan maa ra'aytu kal-laylati niiraanan qat wala askara mu naan lu mu naan man de masumaa gis Abu Sufyaan naan nee na lii laa dégg muy wax maa ra'aytu kal-laylati niiraanan qat wala askara dañu génn ci guddi gi noonu ñu gis ay ay mais ay tàkk-tàkk yu bari mooy nit ñi bu ñu voyager di camper fenn ci guddi gi dañuy taal ay taal mu gis mu bari bi génnee ci biti Makka noonu mu ne Budayl ah, ak Hakim mi àndaloon man de maa ra'aytu kal laylati niiraanan qat li ma gis tey ci safara yu ta ay taal yu ñu taal mooy taal yoo xam ne yenn ngir jaaru yenn ngir nit lu ngir toog autour d'un feu di waxtaan mu ne man de li ma gis tey ci ay taal ah lii de masuma koo gis te masumaa gis askar ñu toll nii askar mooy ay nit ñoo xam ne dañoo campé fenn dañ koy woowe kii militaires yi contingent militaires yi katiba mooy contingent askar dañ koy woowe l'armée mu ne masumaa gis mbooloo mu toll nii mais umpoon na ko xamul kan la Budayl nay na xaala yaqulu Budayl man al Abbaas maa ngi dégg Budayl nag bi Abu Sufyaan waxee loolu mu naan ko hadihi wallahi Xuzaa hamashatha al harb Budayl naan ko ah Abu Sufyaan lii de taal tàkk-tàkk yi la ngay gis ci lëndëm gi mais Xuzaa la mooy sama mbokk yi rek hamashatha al harb xeex moo ko yëkkati moo ko yëngal moo ko takkal mooy ne dañu mer ba futt ndax liñ leen def mooy yéen waa Quraysh li ngeen def sama mbokk yi rey leen waaw hadihi Xuzaa wallahi maa ngi wat ci yàlla ne man Budayl di seen mbokk ñoom xamashatal xarbu waaw fii mu ne guerre la bëgg ndax jël revanche ci ñi ngeen leen rey lool kese la ñoo nekk nële mu ne Seydina Abbaas ne yaqulu Abu Sufyaan Abu Sufyaan mooy li ñu doon ñim wax yataraajaani ñuy delloonte ay kàddu kii lii la kiinaan du nii lii lañ doon wax Abu Sufyaan ne ko Xuzaa'atu adallu wa aqallu min an takuna haadihi niraanaha wa askaraha mu ne yow bu day lu looy wax ni Xuzaa'a sa mbokk yi ñoom ñoom adallu ñoo gën a doyadi wa aqallu te ñoo gën a néew min an takuna haadihi niraanaha lii manu la nekk waa Xuzaa'a lii man da nekk safaraay waa Xuzaa'a waa Xuzaa'a ñoom ñépp buñ génnoon may nañoo taal taal yu toll nële waay waay bu day li sa mbokk yi toluñ noonu te ñoo gën a néew xam nga ne waaye ñoom manuñ ak seen mbooloo yi manu la toll ne seynal abbas nag nee na nag ci noonu nag falaa loolu laa dégg ñuy wax fa araftu sawtahu fa qultu ya aba hanzala nee na ma daal di reconnaître voix wam moom abu sufyan bi ma leen déggee mook bu day lu ñuy wax lool ma ne ko ya aba hanzala ma ne ko yow koog du Abu Hanzala waxoon nañ la bokkoon na ci dàkkantalu Abu Sufyaan yi Abu Sufyaan ak Abu Hanzala sinon Saxr la tuddoon Ibn Harb Ibn Umayya Ibn Abd Shams Ibn Abd Manaaf mu ne ko waay kooku du Abu Hanzala moom laay dégg fa arafa sawti nee na moom it ci saase mu xàmmee sama baat man al Sayyidina al Abbaas fa qaala mu ne ma Abul Fadl mais kooku du Abul Fadl ndax loolu tamit moo doon dàkkantal Seydina al Abbaas ko doon dàkkantale doomam ju mag ji di al Fadl ibn Abbaas boo seetloo yaayu ñoom Seydina Abdullah ibn Abbaas tamit loolu lañ ko doon dàkkantale ummul Fadli ndax doomam jooju magu Seydina Abdullah ibn Abbaas di al Fadl ibn Abbaas mi nga xam ne ci dina gis tarjam am insha allah ci fathu ci ci ci umratul bo ci ci ci ci ci kii xaj xaj xajjatul wadaa insha allah dinañ ko gis ci xajjatul wadaa tarjama seydina al fudayl al fadl al fadl al fadl ibn al abbaas ibn abd al muttalib waaw ah, insha allah noonu lañ ko doon dàkkantale moom seydina al abbaas abul abbaas abul fadl nee na euh, Abu Sufyan daal di reconnaître sama sama sama baat ne ma koog du abul fadleem xult xaala nee na ma ne ko xultu ma ne ko ah kay ma ne xaala mu ne ko maalak Abu Sufyan ne ma maalaka fidan laka abi wa ummi ne ko waaw mais abul fadl lan lan moo la dal lan moo xew jënde naa la sama baay ak sama yaay lan moo xew ba ma dégg la fii ci guddi gii nga mel ni ku jóge fa fa safara ya nekk tàkk-tàkk ya qaala qultu ma ne ko man man al abbas wayhaka ya aba sufyan hada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi nnaas waa sabaaxa qurayshin wallah nee na ma ne ko wayhaka ay way abu sufyan waxoon naa la kenn du ko tekkee toskare ñeel na la waaw mooy kalima la boo xam ne kalimatu dhamm la mais kenn tub kenn jubluwu ci loolu waaw way xaka éy way yow Abu Sufyan hada rasulullah maa ngi lay yëgal ne ndaw yàlla laa ngi finnaasi ci nit ñi gis nga tàkk-tàkk yëla ngay gis ndaw yàlla li la sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñi waa sabaaxa Quraysh woo naa toskare suba Quraysh wallahi waat naa ko ci yàlla man al Abbaas ibni Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala an qaala Abu Sufyaan ne ko nag famal hiila fidaaka abi wa ummi ne ko waa kon yaa abal fadl ya al Abbaas yaa al Abbaas waay waay yaa Abbaas yaa Abbaas ay waay malxii la kon lan moo ciy pexe boobu ah lan mooy pexe conseiller ma jënd naa la man sama baay ak sama yaay waaw loolu nag arab yi doonuñ ko woon ndax n'importe qui gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas la waxoon loolu comme ni Seydina Ali ibn Abi Taalib waxoon ci xadiis bi ne saxiix Imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne moom la rekk laa ma sa dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko jëndee baayam ak yaayam naan ko irmi fi fidaaka abi wa ummi keroog Uhud di ko jox flèche ko sànnil ak xeec yow Sa'd ibn Abi fii daa ko jënde naa la man Rasulullah sama baay ak sama yaay Allahu akbar moo tax doonuñ ko ndax n'importe qui mu ne ko fii fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay lan mooy pexe waay waay dimbali ma wax ma lan mooy pexe mi lan laa mën a def ba génn ci xa qultu sayyid al abbaas ne wallahi la in dhafira bika la yadribanna unuqak farkub fi ajuzi hadhihi al baghla hatta atiya bika rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa astaminahu lak seydna al abbaas nee na radiyallahu anhu nee na ma ne ko seydna al abbaas radiyallahu ta'ala anhu nee na nee na ma ne ko man al abbaas wallahi maa ngi wat ci yàlla ne la in dhafira bika la in dhafira bika la yadribanna unuqak waat naa ci yàlla Abu Sufyaan ne gis nga bu la yonent mi alayhi salaatu salaam jàppee dina dóor sa doq gi dina dóorlu sa doq gi dina dóor sa doq gi waaw kon nag lan mooy kii bi yéegal ci sama ci gannaaw baax la gii ma toog ma supporté la xatta aatiya bika rasulallah bi ma ba ma lay indilee yonent bi sallallahu alayhi wa xadiis bi mu ngi ci as-saxiixayni tamit waaye ginu la détaillé comme ni imaam ibn Isxaaq ak ñoom imaam Muusa ibn Uqba daldi détaillé raxmatullaahi ala jamii ah kon mu ne ko gaawal nga ñëw fa astamina boo ci toogee ma yóbbu la bu ko defee ma daldi lay ñaanal defal la intervention pour yow yonent ma lay saar saam daldi lay jàmmal bu ko defee ma ñaanal la mu daldi lay jàmmal daldi lay sécuriser loolu daal mooy pexe yow Abu Sufyan mu ne fa rakiba xalfi wa rajaa saaxibaa mu ne Abu Sufyan daldi yéeg sama ginnaaw daaba gi muy eh, berkel la yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ma yor wa raja'a mu dellu saaxibaahu ñaar ñim àndaloon di Seydina Hakim ak Seydina Budayl ibn Warqa loolu la riwaay imaam ibn Isaaq bi wax waaye imaam Muusa ibn Uqba na ko noon imaam az moom waxuñ loolu dañ ne noono ñoom delluwuñu dañ ne delluwul ñoom ñaar ñoom ñépp ñoo dem ba àgg ci yonent bi aleyhi salaam muy sëy Seydina Hakim comme niñ ko gisoon seen tarjama te loolu dëgër la que ne ñoom dañoo dem ñu tuub ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah Seydina ci riwaa imaam ibn Sa'd bi mu ne kon après mu ne fa jiitu bihi léegi nag maa ngi supporter Abu Sufyaan nag di doxal li nga xam ne mooy dàbba ji may doxal dàbba ji di ko dawal ànd di mooy mu ngi mu ngi ci kaw ma koy yóbbu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kullama marartu bi naarin min niiraani almuslimiina qaalu man haadaa fa idaa ra'aw baghlata rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ana alayha qaalu ammu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala baghlati rasuulillah sallallahu alayhi nee na bi ma ko yóbbu noonu ci guddi gi saa bu ñu rombee mbooloo mu ñu romb xam nga camp mooy yooyu nga xam ne dañu campé te bari fu nekk lañuy nekk mooy dañuy bari nee na nag ku ma njëkk a romb rek ku ma njëkk a dajeel ci mbooloo ñu ne ma ñu ne mais kii kan la bu ñu xoolee mooy dañuy gis ab dabba baax la ab berkelle buy dox ñu naan nii am ku ko war kii kii kan la nee na bu ñu xoolee gis ma man Seynal Abbas ñu ne ah xàmmee tamit berkel la yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ah kii de moom kii de berkel leeb yonent bi alayhi salaatu wassalaam non ammu rasulillah bàytixu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci ci ci kaw euh, euh, euh, berkel la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah loolu de moom mooy kon du danger kii moom xam nañ ko Seydina Abbas la waaw bàyyi xeexu yonent bi alayhi salaatu wa salaam lay yor li nga xam ne mooy leem loolu moom garaawul nee na may continuer may continuer xatta marartu bi yi Umar ibn al-Khattab nee na may continuer ba ni may laale ba mi may accès ci li nga xam ne nag may romb nag fi Seydina Umar ibn al-Khattab campé woon ak fi mu taaloon ak ñam newaloon nee na daal naka laa romb mu ne man hada Seydina Omar ne eh kii kan la kii kan la eh, am na riwaay yoo xam ne xam nga waxoon nañ la ne xam nga waxoon nañ la ne yonent bi alayhi salaam keroog dane Seydina Omar ibn al-Khattab moom mooy garde mooy garde eh, jullit ñi mooy garder campement bi ndax il faut ndax foofu wóorul am na ci riwaay yoo xam ne dañ na Seydina Omar ibn al-Khattab la njëkk a dajale la njëkk dajeel moom moo dajeel moom Seydina al-Abbas fekk mu ngi supporte Abu Sufyan waaw comme que moo doon monter la garde ak ñi mu àndaloon mu ne Abu mu ne sëy al-Abbas kii kan la mu ne ko mu xool gis muy Abu Sufyan mu ne ko Abu Sufyan waaw ci riwaay imaam Ibn Sa'd bi nag nee na daa am ñu ma njëkk romb saa bu ñu ma gisee. xool xàmmee ma ne ah kii di am rasulullah bàytixu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci baxlaay yonent bi alayhi salaam mooy pas problème pas souci nee na may romb xatta marartu bi naari Umar ibn al-Khattab nee na may dox ba ni may agsee nag fi Seydina Umar ibn al-Khattab ne woon ak fi kiiwam yi ta fi fi mu campé woon ak fi ñu taaloon fa qaala mu ne man hada kii kan la wa qaama ilayya ci saase mu jóg kay man ci ñëw ci man al abbaas mu ne fa lamma raa aba sufyaana ala ajuzi daabati qaal abu sufyaana aduwullah alhamdulillahi alladi amkana minka bi gayri aqdin wala ahd <laughs> seydna umar ibn al xattaab bi mu gisee xool gis abu sufyaan mu ne kii du abu sufyaan bi mu gisee mu nekk ci ginnaaw Seydina Abbaas mu ne Abu Sufyaan noonu yàlla bu mag bi moo ne nii xanaa kay kii du Abu Sufyaan alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla mi nga xam ne moo la jàppandal ba nga indi la wommat la indi ci biir jullit ñi nii bi ghayri aqdin sans accord wala ahdin te amul benn traité buñ teg wala benn kii mu suñu borom mat la indi fii waaw maa ngi sant yàlla man buur yàlla man ibnul Xattaabi ci loolu nee na seydna al abbaas nee na ci saase summa xaraja yashtaddu naxwa rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa rakabtu lbaghla fa sabaqtuhu bima tasbiqu dabbatu albati addabbatu albatia arrajulu albati seydna al abbaas nee na ci saase bam waxee lool moom seydna omar mu gaaw di daw jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu nekk nee na man ma xam ne hé xaaral ma jiit mar Omar foofule nee na ma rëppatal kay ndax dàbba gi lu mu yéex yéex moo gën a gaaw nit koo xamante ne nii day dukkat dàbba moo la gën gaaw waaw muy berkelle bu dawee nit daw berkelle koy jiit mu mel ni mbaam ak yooyu nee na daal faqtahamtu anil baxla naka laa agsee jiit na Omar rek mais ci saa si ni ma tëbee jóge ci baxla gi rek àgg ci suuf agsi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek fa daxaltu ala rasulillah nee na bi ma duggee de naka laa dugg rek na Omar moom door a agsi fa qaala naka la agsi mu ne yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam haaza abu sufyaan qad amkana qad amkana allahu minhu bi ghayri aqdin wala ahd fa da'ni fal ayyo <laughs> fa da'ni fal adrib unuqa Seydina Omar radiyallahu anhu nakal aksi mu ne ko yow ndaw yàlla li haaza abu sufyaan abu sufyaan ngi nii buur yàlla jàppandal na indi ko fi ci loo xam ne amul accord amul benn traité amul dara amul dara luñ fas waaw mu ngi nii indi nañ ko fa daan yi kon nag dama lay ñaan yow yonent bi alayhi salaatu salaam mais bàyyi ma rek may ma permission fal adribu unuqa ma cor doqam qaala qultu sayyidina al ne ma ne ko yaa rasuulallah inni qad ajartu Seydina al Abbaas nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah yow ndaw yàlla li man nag maa ko yiir mooy man maa ko protéger man say man al Abbaas lii la Seydina Omar di laaj man nag maa ko protéger inni qad ajartu bi mu waxee loolu <laughs> mu ne summa jalastu ila rasulillah sallallahu alayhi wa axadtu bi ra'sihi fa qultu wallahi laa yunaajiihi laylata duuni rajul leenan ma gaaw ñëw bi ma waxee loolu ma gën a jege yonent bi alayhi salaatu salaam ba nekk ci bopp bi waaw ne maa ngi wàcc yàlla ne tey moom kenn du ko déey kenn du jegeeg moom ni ma jegeeg moom di wax ak moom ci nopp bi ba kudul man ndax day ragal <laughs> bu waxee lii mu wax génn Seydina Omar dina ñëw wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam bam na ko wax nga dëgg kay idrib unuqa demal nga nga ñu Abu Sufyaan kay jaasij l'islam moom moom baax na ci moom demal nga faat ko Seydina Abbaas ne nag loolu laa doon bañ ma ne nag kenn du wax ak moom tey di déeyaaleeg moom guddi gii ku dul man ma ma ta ta fekk du ma fi nekk bañ fee nekk mu ne man du ma fi jóge tey nee na meeg Seydina Omar di continuer rek mu ne falamma akthara Omaru fi sha'ni Seydina Omar di continuer rek ngir convaincre yonent mi alayhi salaatu salaam waay waay Abu Sufyaan mii waay waay yonent mi salaam baal ma dóor doqam waay. nee na bi nga xamante ne nii nag ci la Seydina Omar nag baril di wax di wax di wax rek man al Abbaas ma ne ko. ma ne ko mahlan ya Umar fa wallahi law kaana min rijaali bani Adiy ibn Ka'b ma qulta haadha walaakinnaka qad arafta annahu min rijaali bani Abdi Manaaf Seydina <laughs> Al Abbaas radiyallahu anhu mu ne mais Seydina Umar di continuer di wax rek ngir convaincre Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko mahlan ya Umar nee na ma ne ko nag eh, Umar Umar defal ndànk defal ndànk may ma tuuti fa wallahi man al abbas maa ngi waat ne law kaana min rijaali bani adi ibn ka'b ma qulta hada leer na ma ne bu bokkoon ak yow bu doon sa sa doomi maam yi la mooy bu bokkoon yow tribu bi clan bi nga bokk ci Quraysh bu doon Abu Sufyaan ci ñoom la bokk doonoo woon wax lii mel ni di acharné wu ngir ñu rey ko doonoo ko woon def waaw walakin naka waaye dangaa xam ne bu doon ci banu adi bi nga bokk yow Omar ibn Kaab doonoo woon def lii waaye nag dangaa xam ne Abu Sufyaan bokkul ci ñooñu ci waa bani Abdi Manaaf la bokk waaw am nga waa banu Abdi Manaaf mooy maamu yonent bi alayhi waxoon naal Abu Sufyaan foofu la bokk ak ñoom Seydina Ali foofu la bokk ak yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Sufyaan ci Abdi voilà gis nga sànq turam eh, eh, ay maamam Abu Sufyaan Saxr Abu Sufyaan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abdi Manaaf Abdi Manaaf boobu nag foofu Haashim ibn Haashim ibn ah, mu ngi noonu mooy loolu la Haashim ak Abd ak Shams ay frère lañ waaw léegi nag loolu moo tax mu ne comme que ñoom mooy al Abbaas ak Abu Sufyaan ñoom ñoo bokk ak Abdou Manaf mooy seen maam mu ne ko nag yow dangaa xam ne dangaa xam ne yow gis nga moom mii bu bokkoon ci waa Banu Adi waaw ci waa Quraysh ba léegi doonoo woon wax lii nga wax waaye dangaa xam ne rekk ci waa Banu kii la bokk ci ci waa waa Banu Abdi Manaf la bokk loolu rek a tax ngay asaar ne wu ci lii Seydina Omar nag radiyallahu anhu ne ko ne ko mahlan ya Abbaas ne ko mahlan defal ndànk yaa abbaas yow al abbaas fa wallahi la islaamuka yawma aslamta kaana ahabba ilayya min islaami alxattaabi la waslam wa maa bi illaa anni qad caraftu anna islaamaka kaana ahabba ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min islaami alxattaabi law aslam. Seydina Euh, Omar nag ne ko nag mahlan yow al Abbaas yow laa war a wax mahlan defal ndànk defal ndànk yow laa war a wax defal ndànk fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Omar la islaamuka yawma aslamta kaana ahabba ilayya min islaamil Xattaab law aslam maa ngi wàcc ci yàlla yonent ma lay saa saa ma ngi toog di leen di leen xool rek <laughs> mu ne ko <laughs> fa wallaahi maa ngi wàcc ci yàlla yow al Abbaas kene la islaamu ko sa dugg ci lislaam sa tuub nekk jullit yow ma aslam te jour bi nga tuubee nekk jullit kaana ahabba ilayya moo ma gënaloon fopp man Omar min islaamil xataabi sa dugg ci lislaam bés ba nga duggee ci lislaam moo ma gën a neex moom laa gënoon a sopp que sama baay man Omar bi alxataab duggoon lislaam ci lislaam bu doon mas na ciy dugg yow nga dugg ci lislaam moom laa gën a kontaan man sama baay bi ma jur man Omar bi alxataab daal di dugg ci lislaam boo gisee nag mu a ko nag kaal ma expliquer lu tax loolu lu wamaa bi illaa lan luy tere ma man ma gën a sopp yow al abbas nga dugg ci lislaam ka man baay bi ma jur di alxataab lan moo tere ma gën a sopp yow nga dugg ci lislaam te sama baay bi ma jur ndax qad araftu anna islaamaka kaana ahabba ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam min islaamil xattaabi law aslam ndax xam gu ma xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yow al Abbaas di bàyyi te xam di frère baayam nga duggoon ci lislaam moo nga tuub moo ko gënal fopp dëkkuk alxataab mi ma jur man Omar ci lislaam looloo tax mu man bëggug yonent bi alayhi salaam mooy sama bëgg looloo tax yow nga ma gina bëggoon sa dugg ci lislaam ko sama dugg ci lislaamu bàyyi man alxataab <laughs> mooy al Abbaas <laughs> anhu <laughs> Allah gis nga ndax dafay foogoon ne bon Seydina Omar le fait que mu bëgg ñu rey Abu Sufyaan nii di ci di ci di ci di laaj ndigal boobu ba léegi ci affaire deret la ko teg que ne waay allah ba kii kii nii saa yi lim bokk fii kese la moom mu bokk fële waaye mbir mi gis nga sori woon na lool Seydina Omar noonu yàlla la gis boo xam ne. mais kam wa kam faal mais ñaata ñaata yoon la def ci l'islam contre l'islam Abu Sufyan ku fàttaleku kon moo fàtte Uhud kaana bi fi'li Abu Sufyan Abu Sufyan moo fi indi jay shahuudi moo fi indi li nga xam ne mooy armem ghazwatu Uhud kan la woon la in lam yakun Aba Sufyan bal huwa Abu Sufyan kon nag mu ne ak lim def lépp Abu Sufyan contre jullit ñi al ahzab bakkan yi ci rot ak noonoo gi mu noonoo jullit nii depuis Quraysh ak lool Seydina Omar gis ne kii noon la boo xam ne en plus tuubagul kii nag mooy dañ koo war a rey dañ ko war a rey ndax def na fi kii indi na fi ay hécatombe ay dee yu bari ba pare mu ñëw nii buur yàlla def ñu indi ko kii il faut l'éliminer moo tax gis nga moo tax l'islam du affaire xamiya moo lay yóbbu Seydina Omar ibn al-Khattab xamal Seydina al-Abbas ne ko ne ko dangaa ngaa juum de <laughs> bul yaakaar ne man de ndax jullit dëgg-dëgg lool la mooy yow nit ñi waroo xool ndax diw maak moom a bokk kon nag damay def ay faveur ngir moom diw bokkuñu wala suñu mbokkoo sori na ma koy def may def loo xam ne du da koy désavantage déedéet jullit moom ñépp yem ci say bët waaw. yow daal nekkal koo xam ne adl ngay doxal Seydina Omar lii mooy bu doon al euh, kii nii Abu Sufyaan place bàyyi ma fa ne danaan yonent ma lay sax waxal ma dog baatama ah. wallaahi loolu la doon wax bu amoon moo tax moo yëgal Seydina Abbaas ne ko nag juum nga de <laughs> mahlan bal yow laa war a wax mahlan defal attention defal ndànk yow al Abbaas wat naa ne bés yow sa tuub dugg ci lislaam bés ba nga duggee ci lislaam moo ma gënal fopp duggug lislaamu sama baay mi ma jur di alxataab bu doon ne ma son naa dugg ci lislaam ndax gis te lan mooy tee du ma gina bëgg loolu ndax yonent bi alayhi salaatu gis naa ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bëgg a xemmeem surtout rawatina ñi ko gën a jege ñii Seydina Abbaas nga xam ne muy deretam di lépp mu dugg ci lislaam looloo tax looloo tax xaa fa qaala léegi nag bi naa Omar waxee lool mu ne fa qaala rasulullah léegi yonent bi alayhi salaatu salaam nag xam ne <laughs> mu ne ko ah, mu ne waa kay léegi idhab bihi ya Abbaas ila rahlika fa idha asbahta fa'tini bihi nee na yonent bi alayhi salaatu salaam tontoo lool <laughs> mu ne léegi baax na idhab bihi ya Abbaas al Abbaas ya yow al abbas ñëwal nga jëlal àndal ak Seydina Abu Sufyaan nga yóbbu ko ci sa fi nga campé sa daluwaay ci mbooloo mi fa nga campé nga yóbbu ko foofale bu fajar jotee bu suba jotee nag ma ko ndil boo xëyee suba nag ma ko ndil qaala Seydina al abbas nee na fa dhahabtu bihi ila rahli fa baata indi falamma asbaxa gadawtu bihi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam seydna nee na ma yóbbu ko ànd ak moom mu daal di fanaan fi man ci sama tànt mu ne falamma asbaxa ba nga xamante ne nag ci lañu xëy gadawtu bihi ila rasulillah ma xëy indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma ra'aahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne bi nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis ci suba gi mu daal ci bi mu xëyee mu agsi moom Abu Sufyaan Seydina Abbaas indi ko nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko wayhaka yaa Abaa Sufyaan alam ya'ni laka an ta'lama annahu laa ilaaha illa Allah nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi Seydina al Abbaas eh, Abu Sufyaan ñëwee ak al Abbaas mu ne ko wayxaka éy yow Abu Sufyaan wax naa la mooy comme wayxaka bu léegi bi éy yow Abu Sufyaan alam ya'ni laka est-ce que jotul pour yow nga xam ne an laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di indi lor illallah ku dul buur yàlla xanaa xanaa nag léegi jot na nag Abu Sufyaan nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul buur yàlla waay. fa qaala Abu Sufyaan ne ko bi abi anta wa ummi maa ahlamaka wa akramaka wa awsalaka wallahi laqad dhanantu an law kaana ma'a allahi ghayruhu laqad aghnaa anni shay'an ba'd Abu Sufyaan nee na abu sufiyaan nee na mu ne bi abi anta wa ummi mu daal di tontu jënd naa la yow alayhi salaatu wassalaam sama baay sama yaay maa ahlamaka wa akramaka wa awsalak ana ana ana kan moo la gën a teey ana kan moo la gën a tedd ana kan moo la gën a dàqa jokk wallahi maa ngi wàcc yàlla man abu sufiyaana laqad dhanantu dëgg-dëgg njortoon naa ne te léegi sax leer na ma ne an law kaana ma allahi ghayru leer na ma na waaw dhanna fii tekkiwul maa ngi njort dëgg dëgg leer na ma léegi këne an law kaana ma allahi ghayru laqad aghnaa anni shay'an ba'd leer na ma ne léegi këne buur yàlla bu amoon beneen buur bu mel ni moom keneen ku wuteeg koo xam ne ku ñuy jaamu ci wetam la konoon kon doon na ma jariñ waaye ba nii jariñu ma tus mooy yàlla yi ma doon jaamu jàpp ne yàllaay kese moom man da ne yàlla yil faut ñu bari xam naa ne léegi daal amul beneen yàlla boo xam ne man na maa jariñ dara ndax bu amoon ba léegi jariñ na ma ba léegi nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag way xaka yaa aba sufyan alam laka an ta'lama anni rasulullah sallallahu wa sallam gis nga ad daawatu ila ila al xaq ila diinil ni koy nanti bi alayhi salaatu salaam doon defe woote jëme ci lislaam mooy nit ki il faut mu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla d'abord bu paree nag waaye yàlla boobu mënoo ci dem lu dul daa am ku la koy xamal ci bunt boo xam ne ca ngay jaar kooku mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne ko ginnaaw bi abu sufyan léegi reconnaître na ne amul beneen yàlla ndax bu amoon beneen yàlla ba léegi xanaa jariñ na ko depuis ba nga wootee ba léegi ñu ne fi di la xeex jariñu ma dara mu ne ko kon wayhaka ya aba sufyan i yow abu sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xanaa jotul nag Abu Sufyaan nga xam ne man mii ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala Abu Sufyaan tontu yonent mi alayhi salaatu ne ko bi abi anta wa ummi maa ahlamaka wa akramaka wa awsalak waaye nag amma hadihi wallahi fa inna fi nafsi minha hatta al-aana mu tontu ko li mu ko njëkkee commencé woon réponse am bi sànq jënd naa la sama baay ak sama yaay maa ahlamak ana kan moo la gën a teey kan moo la gën a teey maa ahlamak ana kan moo la gën teey te gin laa tedd te gin laa mën a jokk mbokk waaye nag amma haadihi kanta bu mujj bii moom seede ne am këne yow mii yàllaa la yónni fa inna fi nafsi minha hatta al-ana shay'a ba nii may waxeeg yow daal sama bakkan sama bopp sama bakkan daal gis naa ne gis naa sama bakkan daal sama bopp daal euh, des na ma nangu mbir moomu moom moo des ci man ko quoi yëg naa ne daal mënaguma koo nangu loolu moom moom mooy mbir mi nga xam ne que yàlla yàllaa la yónni yow loolu nag euh, dese am naa ci ay réticence ba nii may waxee yow fa qaala lahu al abbas sayyidina nag intervenir ne ko way xat aslim washhad an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla an tudraba unuquk Seydina al Abbaas nag ne ko ne ko ne ko wayxaka yaa aba Sufyaan wayxaka aslim ne ko nag wayxaka i eh, Abu Sufyaan aslim tuubal tuubal Abu Sufyaan te ngaa tuubal ah washhad nga seede ne an laa ilaaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu illallah ku buur yàlla te amul benn buur bu ñu jaamu ku buur yàlla wa anna muhammadan nga seede tamit kene seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawam la ma ne seedeel loolu qabla an tudraba unuquk seedeel loolu bala ñuy dóor sa doq gi boobu léegi maa ngi intervenir ngir ñu bañ laa rey man al abbas kon abu sufyan tuubal abu sufyan tuubal way xaq Abu Sufyaan aslim qabla an tudraba unuqak wa ashhad an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla an tudraba unuqak qaala qaala nee na Abu Sufyaan nag ne bon mu door a wax baatu seede yi fa shahida shahaadatal haqqi fa aslam mu daldi wax baatu seede yi daldi seede dëgg gi daldi tuub jour boobu la Abu Sufyaan di dóoru tuub euh, <laughs> qaala al waaye da gis ne tuubam gi <laughs> euh, xaw na des ndax moom ci boppam nee na man am na ay saa ci deuxième bi kën a buur yàllaa la yónni loolu tamit mooy wane ne gii daf dañ ci xame lenn dama koy wax léegi bala ñu koy yóbbu ci njànget yi far ma fàtte ko mooy dañ ci dañ ci jànge ne seede ne buur yàlla mooy buur moom mooy yàlla bu ñu war a jaamu kese doyut loolu rek doyut loolu rek doyut il faut nga seede ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndawam la loolu moo tax diine caaxaan nit ku ñëw di kii moo tax yeneen mi alei doon wax chrétiens yi en général naan leen géet yooyu xadiis yooyu bari ñu ngi ci sax imaamu muslim ibn al-Hajjaj abul xuseyn al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi kitaabul imaan yu bari yim naan dangay ngay ne képp koo xam dafa seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla mu seede ne Seyna Isa man ak Seyna Isa eh, eh, kii man yonent laa Seyna Isa ruuxullah ay yonent bi yàlla laaj ndawam laaj yooyu daxalal janna dina duggaa jana loolu la woon mooy foo nga seede noo gëm yeneen yonent fekk nga seede ne yow yonent bi alayhi salaatu ndaw yàlla la boo ko seedewul mooy dugg joo doo jullit boo deewee nag ci noonu yow ni ñuy def yéeféer yi lañ lay def mooy yéeféer da ndax bu dul bu doon ne bu doon ne lool rek dina doy kon Seydina al Abbas yonent salaam du soxla sax di jàll ak Abu Sufyaan beneen côté bi naan ko wayhaka ya Aba Sufyaan alam ya'ni an tashhada anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bam naan ko lii des na nag Seydina al xam ne kii tuubagul mu ne ko ma gaawal yow Abu Sufyaan nga seede wax seede yi bala ñuy dóor sa doq ci saasa nag Abu Sufyaan daldi tuub mu tudd sa mu tudd kii yi daldi tuub léegi nag kii ne Seydina Abbaas nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna Abaa Sufyaana rajulun yuhibbu haadha al-faxra faj'al lahu shay'an qaala naam ah Seydina Abbaas nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag ah gis nga nag Abu Sufyaan mii dafa am benn particularité dafa nekk nit koo xam ne ku bëgg lu ay ay yu mag la yu puukare yooyu yu rëy da koo bëgg de eh, c'est normal parce que tuubagul woon mu ngi door dugg mu ngi door moom feebaram boobu loolu ndax loolu feebar la. nit ku mel noon bu mayul day alko nit koo xamante ni jàpp na ne moom mais moo féete kaw ñépp ci lépp liñ naan waa ji il est fier de trop mais waa yi moom fii mu ne ba pare gaaw lu mu gis xeet ndax ku mel noon moom boppam la jël teg ci kaw ñi ci des ñépp mu teg leen ci suuf boppam la teg ci kaw ñi ci des ñépp mu teg leen ci suuf mais loolu kay tax iblis di liggéey iblis loolu la bëgg nit ki mel iblis looloo ko alak ana xayrun minhu lan la waxoon biñ ko ne sujjóotalal seydinaa adam alayhi salaatu wassalaam mais ana xayrun minhu man maa ko gën ndax fierté boobu mu doon gis que ne naar moo gën ban lu ñu takk lu ñu takk-takk moo gën safara moo gën ban moo gën suuf mais ndax dafa fieroon ci lool moo tax nit ñu bari fii la leen di alake moo tax loolu ku ko gis ci nit surtout koo xam ne kooku kooku na gaaw dem faji loolu waaw ndax loolu alkande la koy jëme Abu Sufyan ibn Harb c'est normal kaana euh, yamuju fi bahri kufri da doon nuur ci li nga xamante ne mooy géeju kéefiram kuffaaru Quraysh yi mais c'est normal mu ñëw di door a tuub Sayyidina Abbaas xam ne Abu Sufyaan moom nii la mel mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam inna Aba Sufyaana yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna Aba Sufyaana rajulun yuhibbu haadha al-faxr faj'al lahu shay'an yow ndaw yàlla li Abu Sufyaan la ku bëgg puukare la lu nga puukare gii ni mu ko bëgge kon nag defal ko dara te moom moom comme yooyu moo tax affaire sayyidu Quraysh waxoon naa la ne moom moom il n'était pas trop ci yàlla yi gis nga ni mu ci gaawee deñe nii bi mu ñëwee nii même bu dee def nay at reconnaître que ne na ne ba mu dalee di xeex jullit yi ba léegi ndax jàpp ay yàlla yoo xam ne moom la jàppoon ne ñooy ñu loolu ay yàlla lañ reconnaître na ne ñooñu moom léegi leer na ma ne jariñuñ dara ndax bu buñ doon jariñ dara ginnaaw yàlla mais doon nañ ma jariñ mais jariñu ma tus oxlu hubal ga ma doon wax ndekete yoo hubal dara hubal daal la ma foogoon ne damaa jariñ ndekk jariñu ma dara dara dara dara dara ndax lan moo ci topp après Uhud après Uhud ay xandaq yépp ñu kii ñuy waxati ñu ñu ngi nii di ubbi si Makka lool kay bu doon bubal dina ma jariñ dara ak ñoom manaataaki laaj waay waay doon nañ ma jariñ mais nag li ko gënoon a préoccupé moom Abu Sufyan gënoon ko intéressé mooy la grandeur de Quraysh la grandeur de la Mecque loolu moo ko gënoon kii màggaayu Quraysh seenu dayo ci biir nit ñi ak yooyu yooyu ko gënoon kii ak moom it mi nga xam ne ci sayyidu Quraysh min saadati Quraysh ci la bokkoon moom Abu Sufyan Saxr ibn Harb yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abbaas waa kon baax na mu ne man daxala yonent bi alayhi salaatu salaam ne man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aamin wa man axlaqa alayhi baabahu fa huwa aamin wa man daxala al-masjida fa huwa aamin nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne waa naa ko defal dara kon Abu Sufyaan boo demee ci waa Quraysh man nga leen yëgal ne man daxala képp koo xam ne dugg na daara Abi Sufyaan fa huwa amin ku dugg sa kër yow Abu Sufyaan rek il en sécurité sama arme bi ñëw ci di dugg ci Makka ku ku mu fekk sa ku dugg sa kër yow Abu Sufyaan muccu na waaye yëgal leen tamit wa man daxalal wa man aghlaqa alayhi baabahu fa huwa amin képp koo xamante ne dugg nga sa kër daal di tëj bunt bi fa huwa amin kooku nekk naa en sécurité wa man daxalal masjida fa huwa amin ku dugg ci kaaba gi baa ci loolu jo mooy jàkkee kaaba gi foo ku fa nekk rek kooku fa huwa amin kooku sécurisé nañ ko nekk na en sécurité ci riwaaya Seydina Urwa bi bu imaam Muusa ibn Uqba bi waxoon nañ la te waxoon nañ la ko tamit yonent bi alayhi salaatu salaam it dafa waxoon euh, muy euh, euh, nu mu man daxala man daxala daara Hakiim ibn Hizaam fa huwa aamin képp koo xam ne dafa dugg kër Seydina Hakiim ibn Hizaam fa huwa moom amin dafay day nekk en sécurité léegi nag <laughs> Abu Sufyaan nag loolu la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax yonent bi nag ne Seydina al Abbaas Abu Sufyaan kon wax nañ ko liñ bëgg mooy loolu nag da ciy jële benn loo xam ne mooy affaire kilifteef waaw xam nga am na fi nit ñoo xam ne gis nga boo leen naree dindi ilimaanu jàkka ji ñu doon ñu daal jaral nañ la liggéey faat la parce que prestige yu nekk ilimaan nga bëgg leen a teggil leen loolu moom ñu dugg ci yow nga dugg ci suuf lañ lay def ñu daldi lay faj daal di lay xonjom nga dee ndax lan seen prestige al faxra rien bu xew amee rek ñu koy présenté naan ilimaanu dëkk baa ngi loolu rek li muy def ci xol bi kenn xamul li mu toll kooku moom kooku moom laysa bi imaam bal imaamuhu nafsu kooku du imaam kooku du imaam imaamam mooy bakkanam kaana man kaana imaamuhu nafsa faqad faqad faqad dalla wallahi wa dal képp koo xam ne moom sa sa sa bakkan mooy sa ilimaan waat naa ci yàlla kooku torox na te sànku na waaw Abu Sufyan ibn Harb Harb yonent ma yu saar saa ma ngi koy facci par ndànk-ndànk ndax lii la commencé day door a ñëw day door a dugg ci lislaam moo tax ñoom lañuy woowe al mu'allafatu ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante nii l'islam daleen doon defal ay faveur ay faveur ñi nga xam ne dañoo yéex a tuub nii ngir téye leen ci lislaam ngir ñu man cee sax waaye après dinañ gis ne qad xasuna islaam wa kaana min fudalaa'i saxaabati rasulillah moom Seydina Abu Sufyaan waaye lii mooy débéem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi daldi leen di daldi defal lool Abu Sufyaan léegi nag bi Abu Sufyaan paree nag di dem yonent bi aleyhi ne ko moo mu ne fa lamma dhahaba li yansarifa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa Abbaas ihbishu bi madiiqil waadi bi mu jógee di dem yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko euh, euh, al Abbaas euh, Abu Sufyaan téye ko ci mooy ci madiqul waadi inda xatmil jabal mooy ci xatmul jabal mooy mooy li mel ni mooy bag mooy mooy bi day am foo xamante ne bu amee loo xam ne dafa xaw génn ci montagne bi benn benn côté mel ni bakkan bu génn ci montagne bi waaw mooy ci xat-xatu euh, euh, euh, montagne bi foofu bi nekk foofu mu ne ko téye ko foofu lan moo tax mu ko fay teg mu ne ko xatta tamurra bihi junuudullahi fa yaraaha bu ko defee ndax Abu Sufyaan yooyu la gëm yeneen timare saabsaab xam na kii lii la gëm mais da koy da koy commencer nag di ko di di di tahzib di tazkiya bakkan bi waaye comme que Abu Sufyaan affaire dooleeg prestige ak affaire yu rëy yooyu la bëgg yeneen timare saabsaab mag wan ko ne loolu ñàkk ci Quraysh <laughs> xamal ne l'islam bi nga xam ne Quraysh ci biiram lay ne am na lu ëpp loolu mën na ko téye ko foofu bu mu dem directement téye ko ci. ci côté montagne bi foofu ci fu foofu nga xam ne yoon la boo xam ne bu ñu xëyee noonu comme que xëy nañ dañoo war a dem Makka dañuy romb nag di paraade ngir dem Makka nga xam ne waxoon nañ la yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi muy génn tribu yi dañoo génn ànd ak moom ku ci nekk nag dalaa jox benn drapeau bu ko defee mu ne ko nag téye ko bu ñuy dem nag ñoom ñooy ànd ku nekk yor drapo ñu naan drapeau waa diwa ngi ci jullit ñi drapeau waa diwa ngi mu ne ko téye ko foofu ba bu ko defee soldaar yàlla yi daal di koy romb bu ko defee mu daal di koy gis moom ki nga xam ne mooy Abu Sufyan waaw léegi nag <laughs> bi ñu téye foo Abu Sufyan mu ne wa marratil qabaa'ilu ala raayaatihaa kullamaa marrat qabiilatun qaala yaa Abbaas man haadihi fa aquulu Sulaym fa yaquulu maa lii wa li Sulaym summa tamurru al-qabiila fa yaquulu yaa Abbaas man haa'ulaa'i fa aquulu Muzayna fa yaquulu maa lii wa li Muzayna hattaa nafadatil qabaa'il maa tamurru bihi qabila illaa yasaluni anha fa ida axbartuhu bi bihim qaala maa li walibni walibani fulan léegi nag biñ téye foofu Seydina Abbaas nee na eh, wa marrat alqabailu ala rayatiha Abu Sufyan léegi nag ma téye ko foofu fi yonent ma ne saab saab wax léegi nag armée jullit ñi waajal ku nekk tribu bu nekk ak drapeau clan bu nekk ak drapeau léegi nag ñu commencé nag di romb tribu arab yi yor seen drapeau yi nee na kullama marrat qabila saa bu benn ndax dañu doonu ñoon nekk ñoom ñëpp dañuy loolu yonent ma la saa saa moo ko def ndax wone kattanu jullit ñi ci kanamu noon yi loolu jaamu yàlla gu rëy la gisoon nañu kan kan la ñu gisoon yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax ci moom lu meloon Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha radiyallahu ta'ala anhu boroom Isaabatul Mawti moom Sayyidina Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa arda gis nañ keroog bi mu takkee Uhud jël kii bi nu mu tudd euh, euh, ban euh, brassard ruu boo xam ne moom bu bu bu bu bëkkii mawti boo xam ne moom la doon takk ci bopp bi bu xare yi tàngee moom abu seydna abu dujaan yonent mu takk ko nag di ji di dem ci noon yi foofu isa huwa yatabaxtar di di ngandal di bonde yonent mi alei gis ko muy dem mu ne saxaaba yi radiyallahu ñépp gis abu dujaana yor jaasi ji di bondee ka wengalu mu ne lii de doxin wii de wu yàlla bañ la lu dul ci bërëb bu mel nii waaw mooy wan kattan noon yi l'islam loolu noonu mooy ay paramilitaire rek di wane say dooleeg di di di yor say avion de combat di de de chasse di def ay ay exercice militaire wane ko ci tele yi gars yi di def ay sous-marin ngay def simulation de guerre yooyu di ko wan noon yi loolu jaamu yàlla gu rëy la yonent bi alayhi salaatu salaam bu leen fàtte keroog umratul qadiya muy umratul qadaa lan la waxoon mu ne di ñu ñëwee umra gi nga xam ne ci la leen Hudaybiya bi leen waa Makka ne du ngeen dugg waaye ñëw leen ma at mën a di ñëw at moomu ba ñuy ñëw ngir umra si waa Makka dañ ne ha di xool haulaa'i rek qad wahanatuhum humaa Yathriba yonent bi alayhi salaatu salaam dégg que ne waa Quraysh dañ naan mo ci piri xor leen jullit ñi rek ñu tus xool leen rek feebaru makka euh, yasrib bu metti boobu nga xam ne ku mu dugg nga am malaria ngelaw loolu moom moo leen sonal ngacc na leen ba ñu jeex daal di leen doyadal escanté na leen yonent ma lay saar saam dégg leen lan la waxoon euh, euh, dane woon dane woon lan rahimallahu ra'an wa araahum al yawma jalada loolu dane woon yàlla na buur yàlla yërëm képp koo xam ne buur yàlla yàlla na yërëm te buur yàlla yërëm na ba pare sax képp koo xam ne tey wan na waa Quraysh noonu Makka yi nekk ci kaw montagne yi ñoom ñoom di ñu xool di xool lan la ñuy def yàlla na yàlla yërëm te yërëm na képp koo xam ne wan na leen kàttan tey rahima allahu mraan arahumul yawma moo tax biñ ñëwee maas yu njëkk yi ñu doon daw wane seen doole ba pare ñu génne kii doon doon mooy pas daw mais di waaxu waaxu bu dëgër ba ba ñi naan mais ana ñam ñoo ne woon ñii dañoo escanté na leen ngelaw xora kii bi yasrib bi waaye ñii ñoo ëpp doole diwa ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñii jeexaluñu de perdre de waaw ba léegi ñu koy def loolu di ko def ci ci ci ci ci ci tawaaf yi ak li nga xam ne mooy génn gi ngay génn sa mbagg nga xam ne yooyu yépp araahu rahimallahu ra'an araahumul ma jaladaa moo tax lool lu am solo la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam teg Abu Sufyaan mi nga xam ne moom yooyu moom da ko bëgg moom mu teg ko ngir mu gis te ne ñàkkul ndax Quraysh ak saluyom mu ngi ci biir l'islam ak toroxtaangeem nag mu ngi mu nekk ci lim ne woon léegi nag lële boo jàppee ne da nga koo ñàkk Abu Sufyaan taxawal fii ñu wan la kattanu l'islam te tamit loolu benn benn côté la beneen côté mooy que comme que moom day door a dugg te am na réticence mu xam ne <laughs> l'islam am na kattan goo xam ne bu mu yaakaar ne mën naa dem ba rocceeku uti ñeneen ñoo xam ne mënal nañ jullit ñi dara waaw. kon nee na Seydina al Abbaas nee na ma daal di taxaw ak moom foofu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ca montagne ba ca xat-xatu montagne ba yoon bi nit ñi di jaar foofu mu ne nag tribu jullit ñi commencé di romb ak seeni drapeau kullama marrat qabila saa bu benn tribu rombee rek qaala mu ne yaa Abbaas man haadi mu ne ma yaa yow al Abbaas man haadi waaye yow Abbas kii kii kii waa tribu bi mooy mooy mooy ñan nee na fa aqulu man al Abbas ma ne ñii de ñooy Sulaym waa Sulaym ngongu de ñooy romb nii de ñooy parade fa yaqulu ma ne maali wali Sulaym ma ne maali waay waay waay waay waay waay waay ban lan laa am man Abu Sufyan wali Sulaym ak waa Sulaym waa Sulaym lu ñuy def Quraysh waa Sulayma la laam ak ñoom maa lii wali tamurru nee mu romb qab al qabila beneen tribu romb fa yaqulu mu ne yaa Abbaas de euh, boo bëggee am image bi dangay gis parade militaire yi ci défilé euh, d'indépendance yeeg yooyu fête d'indépendance ñii romb ñu naan ñii ñooy waa caserne diw les militaires xaw ma du treizième régiment de xaw ma lan di nàngam ak nàngam lool gaay militaires yi wax après ñu daal di romb ñu ne ah ñii ñooy nag régiment wu xaw ma d'infanterie ñan ñii ñooy les les les les les ñële ainsi de suite daal yooyu comme loolu la Seynal Abbas moo doon def moo doon moo ko doon wax nag di ko présenter gaay yi nee na am beneen tribu romb ne ma yaa Abbas man haula Abu Sufyan ne wa ah waaye Abbas ñii rombaat ñii ñooy ñan ñoom nee na ma ne leen fa aqulu Muzayna ñii ñooy Muzayna ma ne leen ñii way Muzayna Muzayna ngoog ñii ñooy tribu de Muzayna ñu ngi noon de jullitu Muzayna yaa ngoog fa aqulu nee na ma ne maali wali Muzayna waay waay waay an laa lan laa am man Abu Sufyaan ak ak waa Muzayna waay maali wali Muzayna waay waay lan laa am ak Muzayna man Abu Sufyaan ba ñuy ñëw fii nee na hatta nafidatil nafidatil qabaa'il wala nafidati nafidatil xabaa'il ba ni nga xam ne ci la tribu yépp nag di rombe ba jeex euh, mu ne maa tamurru bi qabila illa sa'alani anha nee na amul benn tribu buy romb lu dul rek mu laaj ma ñiy ñan ma koy wax ñan la nee na nee na nag euh, saa bu ma ko waxee mu ne ma maali wali bani fulan ay waay waay lan laa am man Abu Sufyaan ak waa ñoom diw ñii waay waay lan laa séq ñoom ba ñuy ñëw waaye ñun ci waa Quraysh lu waa Quraysh séq ak ñoom mu ne nag xatta mar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi katibatihi al-xadra nee na nag ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam di romb ak katibaab bi nga xamante ne mooy al-xadra imaam Ibn Hisham nee na ah, am mooy bu verte nee na dañ koy woowe mooy lu contingent bi nga xam ne dafa verte mu ne moom dañ koy woowe noonu wa innama qiila laha alxadraau li kasrati alxadidi wa zuhurihi fiiha mu ne dañ koy woowe loolu ndax bariwaay bi nga xam ne moom la feer yi mooy bu koŋ yi ñu soloon ak boo xoolee rek ni muy ni ak ni nga xam ne noonu la bare woon ci katiba boobu ci contingent boobu looloo tax ñu koy woowe ñu ko doon woowe katibatul xadra bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na nag fii al muhaajiruuna wal ansaar radiyallahu la laa minhum illa al min al nee na nag ci katiba boobu contingent boobu muhaajiruuna yi ak lansaar yi ñoo ci newoon muhaajiruuna yi ak lansaar yi ñoo ci newoon mu ne kenn du gis ñu ngi ñu ngi armé woon jusqu'aux dents sol ay mbubbu koŋ yoo xamante ne doo gis lu dul mooy boo solee mooy casque yi bët yi noonu ngay gis xam nga gaa yi sol casque bët yi rek ngay gis foofu noonu rek mu ne loolu rek lañ doon gis ci ñoom mooy lu ñuul lool nga xam ne mooy wër bët yi mooy dañ koy protégé mais lool rek ngay gis loo minal xadiid yi ndax ni ñu nekk woon ci bubbu koŋ yeeg feer yi fa qaala abu sufiyaan mi mu gisoo lool mu <laughs> moom yii ko neex moom yii moo ko yii wa ko yéem moom mu neen subhaanallah ay way subhaanallah yaa Abbas man haawula mais ñii ñan lañu moom ñii ñoom Seydina Abbas nee na ma ne ko nag qultu hada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil muhaajiriina ansaar ma ne ko nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo nekk nii nekk ci muhaajiruuna yak ansaar ak lansaari radiyallahu anhum qaala nee na Abu Sufyaan nag bi gisee lool mu ne mu ne maa li ahadin bi haula min qibalin wala tooq mu ne lii de ñii ma gis de man Abu Sufyan ñii ñii de amul kenn ku leen mën a dékku ku am puissance retenir leen lii ci doole ma gis paraat bu toll nii ma gis Abu Sufyan lii ma gis ci doole ñii de maa li haa'ulaa'i maa li ahadin bi haa'ulaa'i min taqatin min qibalin wala taqa kenn manu leen a dékku waxatuma laa bay mën a bay ba leen di mën a résister wallahi yaa abal fadli laqad asbaha mulku ibni axiika al-ghadaata 'aziima <laughs> mu ne ko wallahi yaa abal fadl maa ngi wàcc yàlla yow baayu alfadl ya al abbaas laqad asbaxa mulku ibn axiika alxadaata azima ah, abul fadl man abu sufiyaan de wallahi laqad asbaxa maa ngi seede nag ni nag ah mulku ibn sa doomu gis nga sa nguuru sa nguuru doomu mbokk bi nag muy sa frère bi abdallah de sa grand frère bi abdallah ah, ibnu abdul muttalib doomam ji nguuram gi mujj naa mujj naa rëy de mujj naa màgg de li ma gis ci suba gii de màgg na de sa sa sa nguurug doomu doomu frère bi Seynal Abbas nee na ma ne ko ma ne Abu Sufyaan ma ne ko yaa aba sufiyaan innaha nubuwa nee na ma ne ko abu sufiyaan lii du nguur lii mooy la prophétie ñii toppuñ ko dax ak nguur la de ba lii nga gis lépp an nubuwa mooy la prophétie moo ñii prophétie moo leen yëngal du nguur a leen yëngal qaala mu ne abu sufiyaan ne kon fa naam idan fa naam idan kon nag waaw kon mu ne ko kon nag waaw kon waaw kon innaha an-nubuwwa léegi kon ginnaaw paraat bi ana moo ci tegu bi Abu Sufyaan gisee lii lépp yéemu ci lii lépp mu gis ci doole ak kàttanu jullit yi ana lan moo ci tegu loolu insha allahu taala gis ci jotaay bii di ñëw ñu ngi ba léegi ci tarjama ima di Seydina Abu Sufyaan Saxr ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci jataay bii di ñëw ñu àggale ko ci fathu Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima wallahu ta'ala a'lam wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala